fi lmuqaddima fi faslun fi tilaawati wa maa yataallaqu biha wa kawnuhu mustaqbilan ma xushu mutriqa rasim bi waqaarin la xudu idi yundabu tafxiimu ay an yaqra ala qiraati rijaali jahara wala yakun xadia sawtikan sawtin kanisa wadi tarannumin bilahnin faqisa bayti yi lañ gisoon ci mu ngi wax ba léegi laadaabu tegginu jàngal Qur'an inda al fata daymaani fata al imaam Muhammad ibn al eh, Yadaali ad daymaani rahmatullah alayhi wa radiya anhu mu ngi doon lim yi nga xamante ni mooy teggin yi waxoon na la bu fi nekk nag di fi ñu jeexale woon bii weesu wala yakun xaadi'a sawtin kanisa bu mel ni bu mu nekk aji wàcc baatam lool comme jigéen yi wadi tarannumin bi laxnin nekk koo xam ne man la musicien buy way voilà mu nekk koo xam ne mooy di tarannumin bi laxnin voilà xam nga alquran <coughs> yonent bi alayhi salaatu salaam ci boppam dafa wax nekk saxiixayni war na ko noonu mu ngi ci sunan yi ah, ñoom al imaam ñoom daal dinañ koy solo al Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne maa adina Allahu li shay'in maa adina li nabiyyin yataghannaa bil qur'aan mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na suñu boroom dégluwul ah, ci dara li nga xam ne lu raw li nga xam ne noonu lay dégloo ab yonentam boo xam ne ta ah, alayhi salaatu salaam boo xam ne day jàng di rafetal ah, di neexal baatam ci alquran kon nag mu ngi noonu loolu lépp day wane ne kon yonent ma lay saa saam dafa newoon koo xamante ne nii mooy loolee la doon def te ba nga xam ne ci la dégg Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu di jàng alquran dafa taxaw di ko déglu ne inna Abdallah ibn Qays ah u'tiya mizmaran min mazamiri ali Daawud mu ne ah ibn kii dégg nga xam ne comme ni ko daal di solowee ne abdallah ibn qays rek sëriñam imam ahmad rahmatullah alayhima mu ne yonente bi alei satu salaam ne oh, ibn abdallah ibn moom de jox nees ko mizmaran mooy baat bu rafet a neex nga xamante ne nii min mazamiri comme ali daawud muy ca sayyidina daawud alayhi salaam ci boppam bu doon jàngal qur'an nga xam ne picc yi yépp doon ñëw ne tekk di ko déglu ndax baat ba na nga xam ne noonu la neex woon moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam benn bés nee woon na ko yow law ra'aytanii wa ana astami'u li qiraa'atika al-baariha laqad utiita mizmaaran min mazamiri ali daawud alayhi salatu wasalaam walhadisu fi sahihayn saydina wa maulana abu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dane gisoon giig may déglu ngay jàngal quran di di da doon naafila ma daal lay déglu maa ngi taxawoon di la déglu ah yow de jox nañ la baat bu neex comme baatu saydina daawud alayhi salatu wasalaam te sayyidatu aisha radiyallahu anha yonent bi alayhi salaatu salaam daa am benn bés mu naan ko fekk daa am <clears throat> lu mu ko doon doye léegi nag mu xaw a yéex mu naan ko lan moo la yéexal mu ne damaa romb damaa dégg kenn di jàng alxuraan ci guddi gi ci ci kii di naafila ci jàkkaay ndax jàkkaay yonente bi alayhi salaam ak ñeg Sayyidatu Aisha ñoo taqaloo woon rido bi rek ngay xëcc yaa ngi ci biir jàkka ji mu ne damaa dégg kuy kuy kuy am nga day lëndëm kuy naafila ci biir di jàng alxuraan yonente bi alayhi salaam ñëw déglu taxaw taxaw déglu lu bari yàgg fa tamit jàng mi neex lool mu ne ko kii mooy Salim Mawla Abi Hudhayfa daal di koy ñaanal ah te naka noonu nag Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu keroog bi yonent bi alayhi salaam déggee muy jàng alquran fekk mu romb fa mook Seydina Omar Ibn al-Khattab Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar radiyallahu anhuma ci guddi gi noonu ñu romb ko ci ci jàkka ji di gisu leen yéggu leen muy jàng alquran ci biir yonent bi alayhi salaam ne man araada an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan kama nuzil kama unzil falyaqrahu bi qiraati ibnu ummi abd képp koo xam ne bëgg naa jàng alquran mboolem li nga xam ne noonu la ko borom bi wàccee na ko jàng ci nga xamante ne nii mooy njànginu ay alimaam nii di kii di Abdallah ibn ummi abdin muy doomi ummi abdi muy Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu naka noonu al imaamu Abu Dawud ak sëriñam imaamu Ahmad naka noonu al imaam ibn Maaja ak al imaamu Daarimi rahmatullah alayhim solo nañ jël ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu taala anhu taalib nekkoon nijaay ci Yonent bi alayhi salaam mu ne Yonent bi alayhi salaam nee na laysa minna man lam yataxanna amanna bil qur'an bokkul ci ñun ñun yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nekkul ci si li nga xam ne mooy suñu hëdyu mooy li nga xamante ne mooy sama doxalin yi nga xam ne noonu la doon doxalee bo nekkul ci loolu bokkul ci ñun man ki nga xamante ni lam yataxan na du jéem a rafetal baatam ah, bu bil quraan ci alquran bu koy jàng moo tax lool calamité la nga xam lii laaya yi yëpp te boo jàng alquran te yaa ko tey yow xam nga ko jàng nga lii lan moo la teree def li li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax voilà borom bi dégluwul benn jaar benn yonentam lu raw lu ngi koy dégloo buy jàng di neexal baatam ci alxuraan yow nga xam loolu ak li ci suñu borom wax yëpp li ci yonent bi saa saa boog wax yooyu yëpp nga xam ko ah ba pare ah ba nga bàyyi ko fi quoi lu tax parce que rek nii nga miin wala lii nga miin mooy façon genre rëy googu laa xamul mooy la xam nga ne lii mooy li baax li nga war a def mais doo ko def lu tax doo ko def. waaw naan di jaay ne waaye man man am naa kersa nit ñi di ma dégg may jàng nii ndax nii na wuñ ma woon di ma dégg may may may neexal baat ma ne nga neexal baat te def ko ngir yàlla moo tax bi dina ci ñëw gi buñ paree ci yii ndax dañ noon taxaw tuuti wax ci côté bii voilà nga xamante ne dafa am solo dafa am solo ni ñuy jàng alquran di ci neex lool dafa am solo neexal baat bi ci alquran dafa am solo waaw loo xam ne yàlla du déglu lu mel ni li muy déglu bu yàb yonentam boo xam ne day neexal baatam ci alquran yow nga ñëw di ko doyalal non mooy tax loolu vraiment euh, ñun war nañu seetaat suñu bopp quoi waaw mu ngi noonu leen loolu wallahi moo tax euh, non c'est c'est c'est grave quoi. Euh, yooyu bu boo gisee sunna doxal nga jàll ci waaw probul xool keneen na yàlla kese ndax jeex na voilà. moo tax ka al imaam al Bara ibn eh, ibn Azib naka noonu al imaamu Abu Dawud ah eh, eh, daf koo solo radiyallahu ta'ala jëlee ko Seydina al Bara naka noonu al imaam an-Nasa'i ak al imaam Ibnu Maaja naka ñoom al imaam Ahmad wal imaam Darimi rahmatullahi alayhim ñu ne yonent mu ne yonent ma lay saa saa nee na ibn Azib radiyallahu anhu maa ndax Azib saxaaba la woon voilà <laughs> moo doom jee gën a siiw mais baayam Azib moomu saxaaba la woon voilà radiyallahu ta'ala anhuma mu ne mu ne za yonent bi saa saa nee na zayyinul qur'ana bi aswaatikum mooy taaral leen alquran yi bu ngeen koy jàng ak seen ak seen seen kàddu seen lan seen seen baat yi. voilà nee jàngal jàng alquran ku la dégg mel ni ku bëgg a daw tellement ni nga koy jàngee tax non alquran waruñ koo jàngee noonu waaw waruñ koo jàngee noonu ak noo yàkkamti yàkkamti pourquoi pas luñ ko jox bi nga xam ne moom ñun manuñu koo jox wa ma qadarullah haqqa qadri manuñoo natt borom bi dëgg-dëgg mais nañuy def li ñu man fattaqullah masata'tum yonent bi saa saa am yii yëpp diglewu ko parce que du dara quoi voilà zayyinul qur'ana bi aswatikum di rafetal leen seen seen alxuraan ji nit ñi pour pour moom mu nekk lu déggable lu dégluwaabal voilà mais di jàng noo xam ne yow moo am na ñeen ni ñuy jànge mooy dawloo nit ñi ba pare ñu jàpp ne waa gaa yi alxuraan lañ bañ ndekete bañuñ alxuraan sa baat bu xu bii nga neexalul te yaa ko tey te fii mu ne mos bu la sab coro woowoon rek wala koo xam na nga koy bëgg a takk fii góor gee jigéen gee ci yem mu commencé neexal baat bi nga foog ne waa ji baatub lem la yor te bu dee alxuraan moom ni nga koy jànge ku ko dégg sax dem nga xaw a daw wala yaalu billah loolu lépp dañ koo war a seetaan voilà boo tax ci beneen beneen beneen riwaaya bi mu ne hassinul qur'ana bi aswatikum waaw fa inna sawta alxasana yazidu alqur'ana xusna waaw daal di leen taaral alquran ji alquran taaru na ba pare mooy njàng ma la tax nit ki ba a toog di la di déglu lan moo tax nga gis ay nit dañ naan wu jàngkat diw moom wax dëgg yàlla man moom bu ma koy déglu alquran ji damay toll fu bari damay yóbbu fu sori lan moo tax loolu dafa am solo dafa am solo bu fi kenn nekk ay ah, bon sawaay waay nii nañ arrêté seen yi waay dañ naan la yow arrêté la yow yaay arrêté yow boo xamul nga noppi lii mooy sunna lii la ñu yonent bi saa saam digal voilà nga gis ñoo xam dañ leen di déglu wallahi alxuraan bi day nga déglu kenn du la yóbbu foofu nga déglu keneen koo xam ne ba waaye boo déglu ay ñoom Seydina kii Abdul Basit ibn Samad Abdul Samad Abdul Abdul Basit Abdul Samad ñu mel noonu ñoom ay ay ay ay ay ay imaamu Medina bi al-Hudayfi rahmatullah yu mel noonu da nga koy dégg ñoom ay ay ay ay ay ay ay ay imaam kii euh, ñoom ñoom al al Sa'd al-Ghamidi ñu mel noonu yooyu dafa baax waaw dafa baax rahmatullah euh, alayhim wa hafida wa hafida euh, al imaam al-Hudayfi yaakaar naa mu ngi kii ba léegi voilà mooy yooyu dafa am solo yooyu dafa am solo voilà ñoom al imaam al-Khusari yooyu dafa am solo. moo tax yooyu dafa am solo ah voilà bu ko kenn ñàkkal fayda ay do yi non ñii di jàng mel ni américain comme li waaja doon wax kooku <laughs> naan xoolal ni ñuy jàngal xuraan yi di kii mel ni kuy ja kuy làkk anglais dañ naan la yow yaa ñeme yàlla yaa ñeme yàlla fan nga gisee ab jàngkat alxuraan yi ngay dégg ci rajo bi li ñuy wax mu niroog anglais parce que yow xamoo tajwid xamoo taj wit fexoo ko xam nit ñi di la yow au moins boo xam di noppil lii mooy sunnaa yonent bi alayhi salaatu kon xam naa nag ñu yem ci loolu bii di lii dafa am solo wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika